kon ñu ñëwaat ci juróom benneelu laaya bi li nga xam ne mooy aayatul wudu agsi woon nañ nag ci beneen côté bi muy traité ginnaaw li nga xam ne mooy njàpp ak sangu set ak li nga xam ne almashu alal xuffayn léegi nag ñu war a ñëw nag ci li nga xamante ne mooy at-tayammum mooy tiim tàmbali woon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ci jataay bi ñu génn gisoon nañ li nga xam ne mooy waral li nga xamante ne nii mooy utiliser li nga xamante ne mooy tiim voilà léegi nag loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ak ni mu saxe ci alquran ak sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi nag ndax li wax ne fa in lam tajidu fa lam tajidu ma fatayammamu sa'idan tayyiba bu ngeen trouvé wul ndox ci waxoon yépp léegi nag yéen na ngeen jublu ci pàkk boo xam ne bu teey la wu ngeen masaa bi wujuhikum ci seen xar kanam yi waaye di diikum min ak seen loxo yi ca pàkk bu sell boobale léegi nag ginnaaw li ñu gisoon bi weesu waa at tayammum moom waa léegi moom man at tayammum muy tiim waa léegi moom tiim tiim ñaat nan lañ koy defee voilà <coughs> mooy mooy moo moom ana tiim naka lañu koy defe loolu nag mooy li nga xamante ne nii li ci wir comme ni nga xamante ne nii ci ci xadiis yi ñëw di wax ci wàllu tiim nii mooy li ci wër mooy xadiisu seydina Ammar ak xadiisu seydina Abu Juhaym al ansaari radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma comme ni nga xamante ne nii noonee la ko al imaam al xaafiz ibnu Hajar rahmatullahi alayhi waxa ci al Fath mu ne xadiis yi nga xamante ne ñoo wér ci nit ñi façon bi ñuy tiime loolu moom dara wéru ci lu dul abu xadiisu abi Juhaym ak Ammaar mu ne lu wuuteeg ñoom wa maa adaahuma fa da'ifun wa muxtalifun fi raf'ihi wa waqfihi wa raajih alhamdulillah wa raajih adamu raf'ihi léegi nag mu ngi noonu le mu ne nag yi nga xamante ne nii kon xadiis yooyu comme niñ la wax léegi li mu wax léegi ne xadiisu Abu Juhaym al ansaari radiyallahu anhu ak Seydina Ammaar ay ndongo lañ woon ku nekk ci ñoom ñaar ci saxaaba yi ci yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi mu ne ñoom ñaar kese la seeni xadiis wér léegi nag lu ko wut lu wuteeg ñoom seen ñaari xadiis yi nii rek mooy ne daa nekk soit mu nekk loo xamante ne dafa wéradi wala loo xam ne dañoo wute ci ak yëkkateem est ce que yone dem na ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala boog ci saxaaba ba la yem tamu mu ne te li ci gina a dëgër li ci gën a lëng mooy ne benn demu ci ba ci yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi yeneen yoo yële kon nag loolu la xadiis Seydina amaar bi nag moo ci gën a siiw ndax xadiisu Abu Juhaym bi moom radiyallahu anhu moom dafa tudd ñaari loxo yi rek ci luñ joyal voilà moom waxul waxul teqantelewul keneen ndax xam nga buñ nee loxo loxo dafa dafa dafa fàgg mën na nekk ba ci tenq yi mën na nekk ba ci conc yi man na nekk ba ci poqataan yi loolu lépp loxo lay tudd léegi nag moom loolu kese loxo rek la wax waaye fi mu leere mooy xadiisu na Ammaar ibni yaasir radiyallahu taala léegi nag fi nga xamante ne nii moom dane moom seydina ammar radiyallahu anhu nee na mooy xadiisam boobu nekk saxiixay ni nga xam ne neen dafa àndoon ak seydina umar radiyallahu anhuma yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom moo leen yónni woon ñu dem ci mission ba après bañ ñëwee bon bañ demee ñaar ñu ku nekk daal di daal di euh, am janaaba voilà waroon a julli léegi nag moo xamul ni ñuy def Seydina Omar moom dane woon julliwul voilà parce que moom xamul nu muy def léegi nag Seydina Omar moom nee na fa tama aktu walla fil ardi kama yatama kama tatama aku dabba ma daal di bërëngu man ci suuf si laa def comme li nga xamante ne nii noonee la bàyyi ma bi mooy fas wi boo ko sangee ba pare gis nga buy xeseno ak tamit bu bëggee lool ni muy bërëngoo ci suuf si mu ne man noon laa def léegi nag bi ma ñëwee wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko mais yow <laughs> innama yakfiika mu ne ko yow doyoon na la rek nga daal di def nii ci sa loxo <laughs> ah daal di dóor li nga xamante ne jël ñaari loxoom daal di koy dóor fi nga xamante ne nii ci suuf ah am na ma yag fii ka an taqula bi yadayka hakada léegi mu dóor bi yadayhi jël ñaari loxoom dóor ko ci suuf si benn dóor ba pare daal di masaa daal di ëf voilà voilà del di am na foo xam ne dafa ëf voilà ci benn ci riwaay boo xam ne bu imaamul yi dafa ëf ci loxo yi ginnaaw bi mu dóoree suuf si ñaari loxoom la teg ci suuf si dóor ko ci après daal di koy ëf daal di ci masaa li nga xamante ne nii mooy xar kanam bi la ci masaa ñaari loxo yi ba pare no euh, ba pare waaw summa mu ne masaha wala euh, ki euh, wajhayhi walla dafa masaa li nga xamante ne nii wajhahu wa kaffayhi xar kanam bi ak ñaari tenqam loolu kese la ci masaa walla <laughs> loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko innama kaana fii yakfiika lii doyoon na la léegi nag looloo tax nag lool mu wax noonu le ne ne lii doy na la lool moo tax ku mel ne imaam ahmad ibn muhammad ak mbokkam al imaam isxaaq ibn rahawiya rahmatullahi alayhima ñoom ñu ne lii kese la voilà tayam moom moom gis nga bu fi dégg keneen wax la leneen laa wax lii kese la même moom bi même bon doom ji wala benn ci taalibe bi nee na laaj naa ko ñi nga xam ne dañuy def lu ëpp loolu mu ne waaw ñooñu daal en tout cas mooy ne dañ cee yokk waaye daal mbir mi mooy lii mooy li nga xam ne mooy li sax kuene yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii la def léegi nag mu ngi noonu le léegi nag mu moom moom moom moom moom loolu la jàpp kuene mbir mi lool la te loolu insha allah mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ci wàllu tiim këne jarul li nga xam ne moom mooy beneen wax bi beneen wax bi nag ne ñaari dar la mooy ñaari dóor yoo xamante ne nii loolu jëlee nañ ko xadiis yoo xamante ne nii ci mawlaana abdallah ibn non abdallah wala ibn umar ibn al-Xattaab radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom mu ne moom mu ne tayammum ñaari dóor la benn bi ngir xar kanam de mooy da ngay dóor sa loxo sa ñaari loxo yi ngay tàllal dóor ko ci suuf si après daal di ciy masaa sa xar kanam léegi nag nga dóoraat beneen daldi ciy masaa sa loxo yi ba ci li nga xam ne mooy concu yi walla <laughs> ba ci concu yi mu ngi noonu léegi nag loolu moom la ko mel ni ki nga xamante ne nii mooy xanafiye yi rahmatullahi alayhim ak maalikiye yi ak shafi'iye yi rahmatullahi alayhim ñoom wax jii lañu ñu jàpp ne lii mooy nii la ñuy tiime voilà da ngay dóor benn dóor après daal di ci masaa sa xar kanam après nga dóoraat beneen masaa ci say baaraam say loxo say loxo mu doge ci baaraam yi ba ni nga xamante ne nii comme rek booy jàpp fi nga jàpp bi raxas bi nekk farata ba ci conc yi ñu ne loolu nag ba ba ci mirfaqayni yi loolu daal mooy ñoom loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër ndax loolee ah, mawlaana ibnu Umar ñu jële ko ci moom mu ne at-tayammumu darbatan darbatun lil wajh wa darbatun lil yadayni ila al mirfaqayn comme ni ko al imaam al haakim daal di soloowee ak al imaam al bayhaqi waaye loolu mooy al imaam alxaafiz ibn Hajar wax <laughs> ne ne soit waqfa la dafa yem ci saxaaba bi mais wala mu da'if wala rek àggul ci li nga xamante ne mooy ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax xadiis bi lii mooy imaamul Bayhaqi ci boppam dane lii ci Mawlaana Ibnu Umar layem voilà ta mooy loolu <laughs> benn wax la léegi nag mu am ñoom ci yeneen yoo xamante ne moom la ñuy tegtaloo même ci ay xadis yoo xamante ne nii yu xadis Seydina Ammar yeneen i façon yoo xam ne dañ koo soloo ci yeneen ci sunan yi mu nekk ci sunan yi yoo xamante ne nii wute na ak li nekk ci yi saxiixayni comme bii nii yoo xamante ne nii foofu mooy dafa dafa def daal lu ëpp am na yoo xam ne dafa def ba ci mbagg yi dafa masaa ba ci mbagg yi yenn yi moom ba ca poqataan ya léegi nag yooyu yëpp nag <laughs> mais loolu waxoon nañ la ko kene imaamul xaafiz ibn Hajar sa waay wax na la mbir mi nim deme de walillahi alhamdu wal na ci gàttal daal lii la mooy kon tiim loolu la tiim bi ngay dégg gars yi nga dégg ñenn ñi naan tiim ak a jafe man man man ñooñu nañu bàyyi diine yàlla ji nga xam ne suñu yonent bi alayhi salaam nee na suñu borom moo njëkk a wax innamaa yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra borom bi dëgg-dëgg li mu namm ci yéen soppal leen ko mooy ak yomb yomb soppalu leen li nga xam ne mooy ak jafeñ-jafeñ léegi nag yow mbindeef nga toog fee naan tiim ak jafe fan man bañ bàyyi wax yooyu ay miraas ni mu jafee fan la jafee mais bu ñu ko jàngul ngay xamuñu ko tiim moom moo gën a tey simple lépp moom xam nga ñu ngi doon wax bi ñu doon gis ko gën a simple waaye tiim bi it mën na ko ci dugal sax da wax yooyu yëpp wax yu yàqu la dañ naan diine yi l'islam ci boppam nga gisul lu ko gën a simple loolu mooy dëgg-dëgg wax ji foo ci dem da nga naan moo lii moo simple waaye nag dafa laajug sérieux laaj ak njàng boo xam ne da nga koy xam mais bu dee jàngoo ko takkoo ko xamoo ko ba pare jàpp ñëw di tiitloo nit ñi mbooloo yi yor ñu jàpp ne saa xam na mu nekk fi naan tiim ak a jafe tiim lan moo fi jafe lii yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax Seydina Ammar ne ko doy na la nga daal di def nii jël sa ñaari loxo kon noonu da koy ubbi tuuti daal di dóor ci li nga xamante ne mooy ñaari loxo yi ci pàkk boo xam ne bu sell la léegi loolu yi dinañ ci ñëw insha allah mooy. est-ce que fan la ñuy mooy est-ce que ci suuf la ñuy la ñuy suuf kese lañ mën a tiime mooy suuf soo xam ne day am pënd am poussière kese lañ mën a tiime wala mën nañoo tiime ci lépp loo xam ne dafa jóg ci kaw suuf si comme xeer yeeg yooyu nga xam ne cosaan dafa am cosaan dafa cosaanoo ci suuf si wax ay xeer waxuñu nag ay briques yoo xam ne dañ koo móol def ko ciment donc waxuñu yooyu yi nga xamante ne nii mooy comme ay xeer comme mur bi sax ban bi nga xamante ne nii ci suuf si lañ ko jëlee defare ko mur bi ndax yonent bi alayhi salaam xadiisu Abu Juhaym biñ la doon wax moom boobu waa ji bi mu ko nuyee waa ji daf koo nuyu voilà léegi nag mu daal di dem mu dóor loxoom <coughs> ci ci mur bi daldi di di ci masaa xar kanamam ak li nga xamante ne mooy loxoom yi léegi nag loolu xadis boobu noonu mooy gën gis nañ ne kon moom yonent ma sa sam ci muru parce que say muru ci ay banak yu mel noonu la doon doon mooy lu cosaanoo ci suuf si mais bu dee briques yi nga xam ne dañ koo liggéey loolu moom waxuñu yooyu kon nag loolu mooy li nga xam ne sax mooy li gën a dëgër que lépp lu jóg maa sa'ida moo tax suñu borom ne fa tayammamu sa'idan tayyiba te ca xadisu sayyidina Imran ibn Husayn bi nekk saxiixayni radiyallahu anhum nga xam ne waaja nga xamante ne nii moom dafa amoon ba nit ñiy julli fajar moom julliwul fekk dañoo demoon benn xare yonent bi alayhi salaatu salaam daal di xool gis waaja de nekk fële mooy nekk beru daal yonent bi alayhi salaatu salaam moo gis ne kee moom warula julli quoi ndax ñépp ngi julli moom musalmal jàkk marloog nit ñi gis ñépp nekk fii ci sàppe yi toog moom mu nekk mu gis benn waay fële mu ne ko yow mu ne ko waaye yow yaa fulaan mu ne ko yow diw lan moo la teree jullee nit ñi lan ndax xanaa doo muslim xanaa doo góor goo xam ne jullit nga mu ne ko ah kay asaabat nii janaaba wala ma mu ne ko ndax janaaba dama moo ma dal te man aw ma ndox mu ne ko mu ne ko as-sa'idu mu ne ko as-sa'idu at-tayyibu tahurul mu'min mu ne ko ci la ko waxoon al muslim ne ko alayka bis-sa'id fa innahu yakfik wala alayka bis-sa'id doy na la li nga xam ne mooy pakk bu sell fa innahu ka doy na la te as-sa'id mooy kullu ma sa'ida ala wajhi al-ard lépp loo xam dafa jóg ci kaw suuf si noonu la suuf si yeeg yooyu yëpp xeer yeeg yooyu yëpp da koy mën a nekk ba mu des yi nga xam ne mooy liquide la voilà comme pétrole yeeg yooyu loolu doo ñëw naan dama ciy jàppe dama ciy tiime déedéet kon nag affaire baa loolu mooy li gën a dëgër contrairement ak li nga xam ne ku mel ni Shafi'i yi rahmatullah alayhim noonu lañ ko bañe ñoom ne mbir yi foog mu nekk loo xam ne pour mooy turba te loolu ku mel ni Hanabila yi tamit loolu tamit la ñuy wax kene mooy day nekk turba ndax li nga xamante ne moom la yonente bi alayhi salatu wasalaam yeneen xadiis yi ñëw ne wa ju'ilat li al ardu masjidan wa turbatuha lana tahura wallahu taala alam loolu dinañ ci ñëw bii di ñëw wallahu taala alam